ma ne dégloo leen wax ji. nangu leen ñaan nangu leen ñaan. waaye na ngeen nangu ñaan te bàyyi wax ji nangu ñaan te bàyyi wax ji nangu ñaan te joxe sarax yi.

بالحق بالحق لعلك لا الاسلام والصحو والجمال والاستفهام لا يجوز علينا ان نقول العلوم به لا نعرف ولا نعرف الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.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 Barham Diop <clears throat> alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma baadu ixwaani نحمد الله تبارك وتعالى حق حمده بلسان مرتبته الجامعة للكمالات على شهر رمضان الذي أمرنا مولانا بصيامه والمقصد من الصيام ذكره القرآن yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun maqsuudu siyaami an yakuna al abdu muttaqiyan li anna taqwa huwa miftaahu almataalibi dunyawiyati wal uxrawiyati li kulli abdin falamma amarana bima yuwassiluna ila taqwa fa innahu yuridu bina al yusr wala yuridu bina al usr التقوى إن أحببنا العلم قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم أو السلامة من مكائد الأعداء in tasbiru wa tattaqu laa yadurkum kayduhum shay'an wa nuridu al-wilaayata wa nuriduhaa jamii'an alaa inna awliyaa Allaahi laa xawfun alayhim wa laa hum yahzanuun allaziina aamanuu wa kaanuu yattaquun aw al-bushraa fi al-hayaati ad-dunyaa wal aaxirati lahumul bushraa fi al-hayaati ad-dunyaa wa fi al-aaxirati laa tabdiila li kalimaatillaah aw nuriidu mahabbata Allaahi tabaaraka wa ta'aalaa lanaa inna allaha yuhibbul muttaqin aw nuridul jannata mu'iddat lil muttaqin aw il aqibata aqibatu lil muttaqin aw il maxraja min ash-shada'idi wa man yattaqi allaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib aw nuridu taysir man yattaqi allaha yaj'al lahu min amrihi yusra aw najata min an-nar wal najji ladina taqaw kullu maqalibina dunya wal axirati fi zahiri wal batini miftaxuha taqwa ولهذا أمرنا الله تبارك وتعالى أن نصوم لندرك التقوى عندما أدركنا التقوى فقد أدركنا جميع مطالبنا التقوى تسر بتخاسر كثيرة وأخطر تخاسره امتثال الأمر واجتناب النهي في الظاهر والباطن الصائم متق لأن التقوى أن تتقي من المعاصي كما يقول العلماء والصائم جعل saddan baynahu wa bayna al-ma'asi لما صام لأن المعاصي لا تتفرع إلى من من الشهوات شهوتي البطن والفرج والصائم لا حاجة له في هذه في هذه الشهوة فلهذا جعل سدا بينه وبين المعاصي فلذلك wa xuliqat abwaabu jahannam al jasaau min jinsil amal lamma axlaqa al abdu baynahu wa bayna al maasi axlaqa allahu abwaaba jahannama kullaha wa fataha abwaaba al jinaani wa suffidat ash-shayaatiin kullu haadaa bi barakati sawmi liyajzia al abdu at-taqwa al-haqiiqiyya taqwa taqwa al amati wa taqwa al xaasati wa taqwa xaasati al xaasa taqwa al amati imtisaalu al amri wa ijtinaabu nahyi fi zaahiri wal baatin wa taqwa al xaasati an laa tadkura shay'an siwaahu tabaaraka wa taala bayna kulli ma siwa allahi tabaraka wa taala fa takunu akmala mahjubin an wujudi cheyin illa an wujudi alxaqi tabaraka wa taala fi dalika almaqaami yaqulu alabdu walam yabqa illa allah la chey xayru ma sama mawsulu wala sama bàyyim wa siyaamu yaftaxu lana abwaaba taatillahi tabaraka wa taala min tilawatin wa zikrin wa infaqin kullu hada amalu ramadan <clears throat> walhamdulillah alladi waffaqana li hada kullihi al asiyaa fi qismati al uquli ثلاثة أقسام qismun kaamilun laa yaqbalu nuqsaana bi xaalin min al axwaal wa qismun naaqisun laa yaqbalu lkamaala bi xaalin min al axwaal wa qismun yaqbalu l amrayni maan taaratan kaamilun wa taaratan naaqisun al qismu lkaamilu alladi laa yaqbalu nuqsaan huwa allahu tabaaraka wa taala wa dalika bi sifaatihi al azaliyati wa kamaali zaati wa huwa laa yaqbalu nuqsaana bi xaalin min al axwaal wa baadahu al malaaikatu al malaaikatu alladina wasafahum al quran bi annahum laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna ma yumaruun wasafahum bi annahum yastaxfiruuna lilladina aamanu fa haulaay kummalun wala yaatadihim naqsun abadan walladi taaratan naaqisun wa taaratan kaamilun huwa al insaan xaamilul amaanati al insaan taaratan yatasaffalu ila asfala saafiliin xataa yasira charra albariati ulaayika hum xayru lbaria charru lbaria wa taaratan yataraqa xataa yasila ila maqadi sidqin inda malikin muqtadir al insan fi qabiliyatu lamrayni maan al nuqsaanu wal kamaalu man kaana taaratan kaamilan wa taaratan gayru kaamilin fa kamaaluhu laysa min daatihi innama huwa min cheyin axara fal insan alladi yuksibuhu al kamaal wa zikrullahi tabaraka wa taala <clears throat> daa'iman wal firaaru min al gaflati laa siyama al muxaalafati laa siyama al maasi ida aqbala al abdu ala zikrillahi tabaraka wa taala fa hunaalika yakunu al abdu kaamilan ربما يترقى إلى مقعد صدق عند ملك مقتدر wa ida xafala an zikrillahi tabaraka wa taala yarjo asfala safirin noonu billah asfala safirin buudi anillahi tabaraka wa taala wa zikrullahi tabaraka wa taala bi jamii anwaihi min tasbihin wa tahmidin wa takbirin wa tahlilin wa zikri ismin min asmaillahi tabaraka wa taala inna lahu تسعة وتسعين اسما مئة إلى واحدة من أحصاها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة أو من أحصاها لم تمسه النار إذا ذكر الله بأي اسم ادعو الله أو ادعو الرحمن وهو ذاكر وإذا سبح وإذا حمد وإذا كبر وإذا هلل وهو ذاكر لله تبارك وتعالى وإذا صلى على الرسول كذلك وأفضل الذكر مطلقا لا إله إلا الله نقوله نجدد إيماننا لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص والكلمة الطيبة ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة هي لا إله إلا الله والقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة الحياة الدنيا والآخرة والكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب ولا إله إلا الله وكلمة الحق تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر wa qawluna waqifuhum innahum mas'ulun mas'ulun an qawli la ilaha illallah illa man shahida bilhaqi shahida bi la ilaha illallah muhammadan rasulullah أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم <clears throat> قال afdalu zikri laa ilaha illa allah wa afdalu duaai astahfirullah suma tala salallahu alayhi wa sallam qawlahu faalam annahu laa ilaha illa allah wastahfir li zambika wa lil muminina wal muminat afdalu zikri laa ilaha illa allah wa afdalu duaai astahfirullah falihada bana cheikhuna tariqatahu ala asaasi haazayni fikrayn fikru wërdu tijaani istixfaar wa salaatu ala nabi wa laa ilaha illa allah salaatu ala nabi jaat bi ayatin uxra inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima noonu tariqatuna muassasatun bil kitaabi wa sunnati maa fiha shay'un ila shay'in amara allahu bihi wa amara bihi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa man arada an yunkira ala tariqa tijaniya fal yunkir fal yunkir ala sunnati mutlaqan ala diini wa ala alqurani wa ala rasuli sallallahu alayhi wa sallam ma ata bi shay'in zaidin illa ma jaa fi alqurani wa ma jaa fi sunnati rasuli sallallahu alayhi wa sallam wa lamma kana al-amru hakada wa zikrullahi tabaraka wa taala mahbubun fi kulli al-awqat kullu ibadatin tushra'u fi waqtin wa tumna'u fi waqtin akhar illa zikrullahi tabaraka wa taala qaala fazkurullah zikran kathiran alsalaatu allati hiya azamu mashruin wa afdalu libadati lihada taabada biha almalaikatu walmalau lala alsalaatu توجد أوقات تمنع فيها الصلاة والحج له وقت والصيام كذلك وأما لا إله إلا الله تبارك وتعالى يقول واذكروا الله ذكرا كثيرا والكثير عند الغني ليس هو الكثير عند الفقير ما يكون كثيرا عند الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون كثيرا جدا قولوا لا إله إلا الله حتى قيل إنه مجنون موسى يقول في مناجاته يا رب علمني شيئا أذكرك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا أنا أحب شيئا تخصني به قال يا موسى قل لا إله إلا الله واعلم أن السماوات السبع والأراضين السبع لو جعلت في كفة ميزان وجعل لا إله إلا الله في كفة أخرى ما الدين لا إله إلا الله هي الكلمة التي man kaana kaafiran muddata xayaati walaw aasha alfa sanatin wa nataqa bi hadihi kalimati marratan waxidatan xaraja min diwaani faarib wa daxala fi diwaani muslimin muxiya min diwaani ahli saqaawati wa subita fi diwaani ahli saadati bi marratin waxidatin fa kayfa ida laasamaha wa aksara minha kama amarahu llahu tabaraka wa taala yajidu kasiran min alxayr وشهر رمضان شهر الذكر هذه الكلمة لا إله إلا الله شهر تلاوة هذا الكتاب القرآن وشهر الإنفاق في سبيل الله وهو شهر كله خير إذا كان الإنسان يعمل إن عمل نافلة كتبت فريضة, فريضة وإن عمل فريضة واحدة kutibat sab'iina fariidatan fiimaa siwaa ramadaan walhamdu lillaah allazii amaranaa bisawmi haazaa ash-shahr wa qaala annahu yuriidu binaa al-yusra wa laa yuriidu binaa al-'usra ay at-takaaliif allatii kallafanaa Allaahu bihaa wa ay al-ibtilaa'aat kullan tamna'unaa min ad-duxuuli fi al-'azaab فلهذا قال القرآن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والحمد لله إخواننا الذين تجمعوا هنا من أقطار شتى رغبة في هذا نهنئ أنفسنا ونهنئهم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ويتقبل منهم ويجعلهم من عباده المخلصين ويجعلهم خير البرية الإنسان فيه قابلية لأن يكون شر البرية وفيه قابلية لأن يكون خير البرية الإنسان yastaxala bi shahawaatihi shahwatay lbatni wal farji xataa laa soxla lahu illa hada hada kal bahimati faqat ولهذا قال القرآن منه إلى أنعام بل هم أضل الإنسان إذا لحق بهذه المرتبة نعوذ بالله صار من البهائم والبهائم خير منه لأنه هي قابلية لو استعملها لكان خير البرية وخسرها وإنسان يشتغل بالافتراس والغضب والقتال يكون كالسباع يصير ليس بإنسان لنا إنما هو سبع وهو شر من السباع ويشتغل بالمكر والخديعة والخيانة والفساد كثير من جنس الشياطين هو الشر من الشياطين لكن إذا اشتغل بالطهارة والعبادة وذكر الله واصطفاء المعرفة بالله تبارك وتعالى حتى صار جليس من جليس الله تبارك وتعالى هو جليس من ذكره هذا الإنسان صار من جنس الملائكة وهو خير من الملائكة لأن الملائكة ليس لهم شيء يعوقهم عن هذا والإنسان ما وصل إلى هذا إلا بعد محاربة نفسه والهوى والشيطان فصار فلهذا نطق الذكر أن الإنسان شر البرية وذلك الذي رجع إلى أسفل السافلين البعد وقال أن الإنسان خير البرية ذلك الذي taraqa bi zikrillahi tabaraka wa taala xata wasala ila maqaadi sittin inda malikin muqtadir wasala ila maqaami siddiqiyati siddiqiyati tufassiro ulama wal aarifuna tafasira adidatin wa ana ufassiruha bi tafsirin qasirin laalla li qusuri siddiqiyatu man yaxudu l ilma an illahi tabaraka wa taala bila wasitatin wa laysa bi nabiyin rajulun insanun yaaxudul ilma min allahi bila wasitati wa laysa bi nabiyin hada rajulun waladi yuqaalu siddiq wa siddiqiyatu awalu qadamin fi lfardaniyati <clears throat> inna aralna alamanata ala alsamawati wal ardi wal jibal fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insan aralna alamanata hiya القبانية العظمى على السماوات والأرض والجبال على الملأ الأعلى والأسفل وأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا لولا ظلمه لما عصى ولولا جهله لما نسي ولقد عيدنا إلى آدم من قبل فنسي نسي لجهله والجهل جهلان جهل وفوق ألوهية الله تبارك وتعالى هذا كفر وصاحبه محكوم عليه بالخلود في النار وجهل وعن المعرفة بالله تبارك وتعالى وجهل بالذات بكنه الذات من حيث ما هي هي فهذه هي غاية المعرفة كل العارفين وقفوا على وادي الحيرة فتلك الحيرة وذلك الجهل هو المقام الأسمى والجلوس عند مقعد صدق في مقعد صدق عند المليك المقتدر الرحمن الآن تبارك وتعالى نسأل الله في هذه الليلة المباركة laylatul qadr wa ishriin mutajarri'uuna yatajarra'uuna an yaquuluuna laylatul qadri wa ana aquulu laylatul sab'i wa ishriin wa fiihi qawlun annahu laylatul qadri walaakin laylatul qadri maxfiyyun fi jamii maxfiyyatun fi jamii layaali wa tantaqilu kulla aamin tantaqilu الصحيح ما قال الحديث التمسوها في العشر الأواخر من رمضان بتاسعة تبقى هي ليلة إحدى وعشرين في سابعة تبقى هي ليلة ثلاث وعشرين في خامسة تبقى ليلة خمس وعشرين وليلة القدر خير من ألف شهر أي سماء ثلاث وثمانون سنة wa sulusu sabatin laylatu wahidatun xayru min naar tanazzalu malaikatu wa ruux masiyatu masiyatu laylatul qadri iktasabatha bi nusuril malaikati laylatul qadri istaxrajahu ibnu abbas tarjumaan alquran min suratul qadri qaala inna laylatal qadri takarrarat fi surati salaasa marratin wa laylatul qadri tisatu ahrufin tisatun fi salaatin ala sab'in wa ishrun lihada yasamahu wa man dahaba ila mazhabihi anna hadihi laylata hiya laylatul qadri wala xtalul ya abdi an yatluba abi laylata fi kulli laylati min layali ramadan liannahu ida faala dalika taxadira biha alima am lam yaalam uxfiyat li yakuna al abdu xarisan ala jamii layali ramadan kama uxfiya alwali fi jamii almuslimin wa kama uxfiya alismu lawal fi jamii alasmaai wa kama uxtiya al ibadatu mutaqabalatu al ibadatu kullan tuqbalu minha wahidatun faqad bi sababiha yasadu al abdu wa uxfiyat anhu لأنه لو علمها استراحة ولكن يعمل جاهدا مدة حياته فقد تقبل الله منه عبادة واحدة zalika yadxulul janna wal baaxi kulan rafa darajaatin asalullah tabaraka wa taala an yasaba ramadan wala tasabu anna barakatuhu wa nafahatuhu wal xayriyatu wal fadliyatu maa al aafiyatu ورمضان هذا نودعه ليلة نودعه ليلة ونقول أنه إذا جاء في العام القادم ولم يجد أحدنا في هذه الحلقة نسأل الله أن يجده في الجنة في مقعد صدق عند الملك المقتدر وما ذلك على الله بأثير الحمد لله رب العالمين جزاكم الله عنا كل خير wallaahi jaase ci maanaam la xeet wala guddi gi mooy guddi laylatul xadri xam ne moom la bàyyi mu fekkee ci mu dundam moom la mujj teew ak nit ñi ndeysaan du am ja te dégg ngeen mu ko moo xam dafa moo xam dafa bëgg yàlla jàppalewal ko ay mbiram moo xam dafa bëgg yàlla dugal ko aljanna moo xam dafa bëgg mu musal ko ci safara mbooleem càkkute bi yëpp ni ko aay yi tuddee te bàyyi wax nga leen sànq dañuy gàttal moo tax duñ ko tudd euh, lii buntu ba lay caabi ja mooy nga am taqwa te nee na moom moo lay may taqwa wala bokk na ci la may taqwa kon nag moo tax mu ndokkeel ñu ci gi nee nag Eh, eh, weeru koor mooy weeru tudd yàlla mooy weeru jàng alquran ndax ci la alquran wàcc te mooy weeru alquran ca la demee nag ba ne tudd yàlla bi gën a foor ci xeetu tudd yàlla yi mooy jaam wax laa ilaha illa allah nee na laa ilaha lañ koo xaat beesal ci suñu yàlla wax ne laa ilaha illa allah waxaat na ko moom laay léegi nee na laa ilaha illa allah nee naa ñun mooy nga fas ci sa xol wax ci sa làmmiñ ne amul benn yàlla bu ñu war a jaamu wéetal mu wékk ko suñ loolee ñu def loo yem ci moom doyloo ko ku dul yàlla ku dul allahu nee na nag baat boobu bu yàllay wax kalimatu taqwa baatam ragal yàlla moom la ci jublu laa ilaha illa allahu la baatu ixlaas buñ ko waxee ci laa ilaha illa allahu lañ ci jublu bi yàlla ne taxawal leen ñooñu ñu laaj leen mu ne liñ leen di laaj mooy laa ilaha illa allahu nee na fuñ ci tuddee rek lu yëkkatiku lañ ci jublu mooy laa ilaha illa allah mi nga xam ne yonent nee na moom yonent yàlla muhammad ak yonent yi ko jiitu li gën a màgg ci lu ñu wax lu gën ci lu mu ta wax ak la ñuy wax lam bari bari ak lam kawe kawe mooy bañ waxee ba mu waxee moom yonent ak yonent yi ko jiitu bañ waxee laa ilaha illa allahu nee na baat boobu mooy baat bi nga xam ne pour nga xam tooraayam ku nit dundoon junneey at ci masale nekk ci dëddu ak sàggan ak weddi yàlla ak toroxte sori yàlla bés bu mu xëyee rek ne laa ilaha illa allahu yàlla toxal ko ci daayira yu texe di indi ko ci daayira yu texe ci wax gi mu wax laa ilaha illa allahu nee na moo Muusa yonent yàlla ci ulul azmi la na wax yàlla ba muy deeyaaleeg moom ndax Muusa dafa daan wax ak boromam moo tax ñu naan ko kalimullahi yàlla waxee na ko dafay waxe yàlla moom itam nee na ko yàlla xamal ma lu ma lay tuddee maanaam jagleel ma benn xaas ya benn mbuut boo xam ne dang ma bu ko guddal laa ilaaha illallah Moussa ne ko xam a laa ilaaha illallah moom ngay gis mu ñëpp a koy wax parce que la lu ma la jagleel fooraayam yegg na ci moo jëloon mbooleem asamaan yi niñ ak mbooleem xeet suuf yi niñ toll teg leen ci benn balance laa ilaha illa allahu moom kenn teg ko beneen balance ba yàlla nee na Moussa kon laa ilaha illa laa mu ne moo tax mooy baat bi nga xam ne euh, fooraayam wane nañu koy tam moo bàyyi nee na jaamu yàlla yi am na waxtu yoo leen di def ak waxtu yoo leen mënta def nee julli ci nga xam ne sax moo gën a foor ci li yàlla yoonal ñu di ko ko jaamoo ba tax na sax ci la moom la sant malaaka yi ñu di ko jaamoo nee na julli moomu sax am na waxtu yoo xam ne dagalul nga julli ci nee na laa ilaha illallahu nag ak tudd yàlla mooy jaamu gi nga xam ne amul waxtu ndax yàlla daf ne tudd leen yàlla tudd gu bare nee na tudd bu bare nag amul lim te sax nee na seetlu ne bari buñ ko waxee ci ku doylu ci ku bërile bokkut ak bari bu ko miskin ku amul dara waxee maanaam xam nga waajoo xam ne xëy na bu weer dee ñu fay ko ñetti junne bu ne xaalis bu bari xëy na moom mi ngi wax ay juróom benn junne yooyu waaye borom million yaag milliard la bu ne lu bari moom ku ne xam na ne lu bari la yàlla nag bam ne tudd leen ko tudd bu bari nee na kon ñu xam ne bari ga amul àpp ñu xam ne kon tudd yàlla moo gën a fort te yonent nee na euh, mboolem xeetu tudd mboolem xeetu sikkar yi nee na laa ilaha illallah moo ci gën mboolem xeetu ñaan yi astaghfirullah moo ci gën nee na ba ko yonent waxee daf ca teg jànglaay ja yàlla wax ne xamal te bul sikk ne li am tey dëgg mooy laa ilaha illallah te sa nag boo paree balul yàlla say bàkkaar kon nag tudd yàlla booy sikkar moo gën a foor ci nga wax laa ilaha illa te boo koy ñaan nga ñaan ko mu jéggal la say bakkaar te foofu nag ci la dem di dem di dem indi fi ay xam-xam yu am njëriñ yu ko yoo xam ne su ma ko indiwul dem xay na lott gi wala gàttal gi moo tax ba mu egg ca ne yi nga xam ne daje nañ fii te xam ne ñi nga jógee ci réew mu nekk daje ci ànd ak waa fii te dara dajalewu leen lu mooy weer wi ak màggal ko ak tudd yàlla ak jàng alxuraan ak jaamu yàlla nee na mi ngi ñaan yàlla mu nangul ñépp te def ñu ñuy ñi nga xam ne ñii yàlla daf ñu def ñuy ñi bokk ci gën di mbindeef yi nee na nit dafa am xaabiliya mën na doon lii mën na doon lii nee na nit mën na góorgóorlu ba nga xam ne soo ko natteeg moo leen mbindeef yàlla yi mu bokk te ña ca gën wala mu gën leen nee na dana sàggan ba bokk ci ñi yées ci mbindeef yàlla yi nee na alxuraan tudd na nit wax ne moo gën ci nit ñi tudd na nit ne moo yées ci nit ñi nee na li tax nag mooy doomu aadama boo boo doon séddale yëpp yi am yëpp ba ci yàlla ñett yëpp rek ngay gis xaaj boo xam ne dafa mët te mënta wàññeeku ak xaaj boo xam ne dafa wàññeeku te mënta mët ak xaaj boo xam ne léeg-léeg mu mët léeg-léeg mu wàññeeku nee na yàlla dafa mëtt mënta wàññeeku yàlla mëttu kese la ndax nee na matam gi ci boppam la ko jógee jógewu ko fi kenn te dafa doylu wëlis boppam sax sàkkaa keneen nee na malaaka yi itam yàlla wax na ci alxuraan ne ñoom yàlla daf leen sellal ba nga xam ne amul lu leen di puus ci mooy yàlla kon nag du ñu mooy yàlla lu leen digal rek moom la ñuy def eh, nee na bàyyi ma yi nag ak mbindeef yi nga xam ne bokk ci nit yi dañu wàññeeku ci tarki ba nga xam ne ñoom mënuñoo mët waaye doomu aadama nag nee na yàlla def na ci moom xaabiliya ba nga xam ne mën na topp ay ay tàggal ak mooy yàlla ak dëddu yàlla ak nekk ci ay bànneexam ba nga xam ne dafay mujj nekk daanaka bàyyi ma rek la ndax du ittoo lu mooy lekk ak fëyam nee na kooku su boobaa bàyyi ma sax a ko gën ndax bàyyi ma amul xel mi nit am amul latifa bi nekk ci nit nee na itam nit mën na topp naqari deret am di gànje yéen yi di fàddaka mattaka xaañ ba mu jumel ni gar te nee na su gara ko gën parce que yàlla dénk na ko moom nit lu mu dénkul gar kon nag ko demee ba tolloo xam na ne gara ko tane ndax gar am na lay te moom amul lay nee na mën na nekk itam nag di góorgóorlu di yëkkatiku di tudd yàlla ji bëgg lu baax ji am ak ñu baax ba mujj nekk di fuuglu yàlla di tudd yàlla di ko jaamu ba mujj boo ko lënkaleeg malaaka yi sax mu gën malaaka yi ndax malaaka ñu ngi topp yàlla naam wante amul xarisa bu tax mu mun a mooy yàlla waaye doomu aadama ci am xarisa bu tax mu mun a mooy yàlla mu not ko nag jaamu yàlla yëkkati ba mu di egg ñu di ko tolleeg malaaka yi kon moo na nag ñu ngi ñaan yàlla mu def ñu ñun mbooloo mi ñu bokk ci jëm ca kaw bañ yi am na ci benn benn nit ñi ñoo xam ne wax na ci yoo xam ne ñi dégg yaaram yépp dégg nañ ko wax na ci euh, mbiram tudd yàlla lu yaatu tey waaye dañuy tënkal ci gàttal et gannaaw gi nag ñaan na ñaan yu foor yàlla nangu suñu jaamu yàlla te bu weeru koor wi denee na dem moom ndax wéy na waaye barkeem ak ay ubbinam yàlla bu mu tàggoog ñun te bu weer wii del déwén kum fekk ci mbooloo mi fekk nekkatuloo fi xanaa uy ji nga yàlla yàlla na fekk yàlla nangu la boole la nga bokk ci ña nga xam ne ña toog fa moom si duñ ko foofu sax delloo na ma ci biir waare bi ndaxte wax na ci doomu aadama kii bu toppee yàlla di ko sikkar dina dem ba nga xam ne dana sori foofu Baye wax na fi ne eh, doomu aadama eh, wax na ba tudd siddiqiyatu siddiqiyatu nag nee na bëri na firi yuñ ko firi waaye moom nee na am na nu mu koy firee nu gàtt nee na xëy na li mu gàtt xam-xam a tax mu gàttal ko waaye yaakaar naa ne gàttal ku gudd xam-xam a ko mën nee na eh, siddiqiyatu mooy jéego bi ngay njëkk a jéegu jëm ci fardaaniya siddiqeetu ñu ngi ko tëggee ci siddiqu bokk na ci la mooy laqab bañ daan ooye sidna abubakarin ci gën a xam ci xeet wi gannaaw yonent bi maqaamam nag mel ni buñ ne tijaan yi ak ah, ñu ne malikiyatu di wane ne nekk ki nga nekk ci ngiram malik noonu mooy siddiqeetu nee na nag fardaaniyatu boo ko demee ci la wax ba tudd maqaama waaj waa ji uutu yàlla xilaafa mooy fardaaniyatu boobu nga xam ne danañuy wax qurbaaniyatu wax fardaaniyatu waaye la ñuy joxoñ benn la nee na mooy yan bu diis bi nga xam ne alxuraan junj la ne yàlla nee na gaaral naa kóllëre ga te mooy xilaafa gu mag boobu asamaan yi ak suuf ak doj yi maanaam gaaral na ko lu dul nit ñoom ñëpp ñu bañ ko ragal ko ñemewuñ ko ñemewuñoo nangu booba masuuliye booba responsabilité bañ nañ nee na yàlla nee na nit moom yenu ko maanaam xilaafa googu moom la yàlla gaaral lu ne ñu xam jafe gaal diis ga ak la ca ne ñu bañ doomu aadama nag moom nangu ko yàlla ne innahu naka moom doomu aadama bam nangoo loolu ñu ko yen te ci des yëpp daw ko kaana nekkoon na ca nangu gam ko nangu zaluman di tooñaakoon jahulan di réeraakoon ndaxte bu tooñu réeru kon du mooy te itam du fàtte te aadama nee na dénko dénkoon nañu ko mbir ma mu fàtte fàtte googu nag ak réer googu ñuy wax doomu aadama sëriñ bi puus na foofu nag ba sori foo xam ne nee ko fa fekk nee na réer ñaar la dégg nga réer boo xam ne da nga réeree yàlla ak meloom yi ak yi jagal jëmmam ak ak xamam mooy réer gi nga xam ne fu dal da ngay nekk yéefar nga xam ne liñ lay attee mooy ne da nga war a déel ci safara ndaxte réer yi nga yàlla xamloo ko waaye nag am na geneen réer nee na goo xam ne mooy li ñuy sàkku mooy xam yàlla di dem ci biir sayru ba mujj réer réer ga réer mooy dem ba réeree yàlla ca waadir xayrati xur wa ñuy tuddee ñoom ñooña kuru ngën maa ne nga xam ne boo fa eggee yaakaaratoo benn xam-xam bu bees bu yokkooti ci xam-xam da nga xamoon yàlla moo tax foofu la ñuy waxee ñoon ne gaayatul maarifati addahaj dem nañ ba nga xam ne boo ko gënoon rek lu yàlla bëgg rek loola la ñoom néegatuñ dara nekkatuñ sax nee na réer ñaari réew nañ ko xàmmee réere yàlla nekk yéefar ak réer ci biir yàlla ngir da ko xam ba dem ba ci biir mënatoo koo nag léem nga nekk ca biiram réer ca nee na ñaari réer yooyu lañ ko fàtte dëgg-dëgg ñu doon toj kalima bi di ko wax dana yi waaye bu ma ci xamoon lii damay jël këyit di ko note ba mu pare ma nekk leen ko baat pour baat ba ngeen gis caqab urus wi ni ñu tegalee ter yi ak ni tëddeen bi ci digg bi nekk te mooy laa ilaaha ngeen gis lu ngeen mës a gis wasalaamaaleykum wa rahmatullah من كان خفيف خفيف يا صاحب الخفيفتين أين أنتما؟ من كان خفيف خليل خليل أبكي هذا مولانا أبى الشعر ولكن الشعر المؤمن والشعر العارف والشعر المقبول بثقة حضرتكم إلا أن يتصرف بالاشتراك في هذا المولدان المجيد المحمود إن شاء الله هذا مما مولانا يسمعنا بعض ما أعطى مولانا وجد لنا فلعت علينا بالماء السرور وجعل من أرض الكرة عروض من بعد ما أتت القلوب من أيديهم وما نحن بجانبها فعروض تتجدد الإشراق منا كلنا قد كذبت بالعود وهم وعروض فلنا السعادة والهناء بعودة منهم بها من الزمان يولد قد حققت آمالنا أولادنا يمنى وتم بها به المقصود فلا نسير بعودة وأبى بها نذر من النذر السيء الجود أبدا نطير مسرة بلقاء طلعت علينا من جداه السعود والله نحمد به قد خصنا من فضله والناس عنه يقول فهو الخليفة النبي وإنما تلك الخلافة أنفها لا وجود فبدا بمعناه الذي ولم يكن ما كان أصلا للوجود وجوده ما زال بالكنز القديم بذاته باب التعرض دون دونه حتى تنزل فاتحا محمدا بالوصف به إله معبود وبه تعرض الجلال محمده باق عليه وظله ممدود وهنا بدا من حيث أنت خلافة فيها يلوح مقامك المحمود تلك الحقائق قد تجلت كلها وانهل لها بغير عنها الوجوه ولك المراتب حامدا ومصدقا لله تعبد دائما وتسود سرا وروحا لا تغيب مقصورة قلبا تسوق الى الهدى وتقول عرشا وكرسيا وسعته كثير الوجود يقولون وراء ذلك كلام فبسره فله عليه مواهب وعيوب يا سيدي الله حقيقة يا من أطاعك بحره موجود إني بذلك قد قصدت بلاد ممن هموم لها نفسا وتزرج لي صدرا وتشرح مني القلب مهما تسددت فتعمره عطفا وتملأه بشرا فأذكرها إن ضاق بالقلب مسلك فأذكرها سرا وأذكرها جهرا فأذكرها مهما يكن فللوعتي بها برد من طيبه يخلف الجمرة فأذكرها في همة الشيخ إنها تطمئنني أن تلهم الشفع والذكرى فأذكرها للشوق يصلاه باطني وللنبضة الحيرة وللدمعة الحرة وقد يذكر الصادي مناهل عذبة تقدم ماء خالصا صافيا عمرا فقد يذكر المهزوز ركنا مقدسا به تثبت الأقدام بالزحمة الكبرى كما يذكر الملهوف في وضع الدشا طمأنينة الحيران إن يشهد الفجر ألا إنها حقا لذكرى جليلة ألا إنها حقا لذكرى جليلة إذا ذكرت تستلزم الحمد والشكر فحمدا لك اللهم يا خير منعم لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى طويت مديحي طويت مجلسي طالما أن طيه يساوي إلى ما أقسم البسط والنشر طويت كلاما لم يجد طرح صورة ولم يتقن التمثيل والعرف والسبر فما هو إلا موضة غير أنها تخيل لي أشياء لا تحسن السترا تصورها قوم مديحا وإنما تصورتها قولا معادا ولا إطراق ولمهرها استوفت حقوق حقيقة تسامت فلا تسمع ودقت فلا تقرأ أيقرأها أيقرأها من لم يعش في صميمها ولم يجري لا صبرا لديها ولا استقراء على أن من ينهل فليس بواجد من القول والألفاظ ما يكشف السر هنالك هنالك تستعصي المعاني فمبهم جلي إلى أن يلبس الصوت والسطر والإملاء وحلف الشكل كون جواهر وحلف الذي يدرى مسائل لا تدرى طويت مديحي في قصور وإنما أردت هنا من طيه طويت مديحي في قصور وإنما أردت هنا من طيه النسر والنثر ولكنه تقصير قاصر رؤيتي واللباس والتقصير يستأهل العذر أتيتكم يا حضرة الشيخ زائرا وزائركم يلقى المسرة والبشرى أتيتكم والحاج يثقل كاهدي ومن يأتكم تقضى حوائجه مضطرا أنا ذاكم الصادي إلى ماء نهركم ويصدق, ويصدق إن سميته البحر لا النهر أنالاكم الصادي إلى ماء نهركم ويصدق إن سميتم البحر نهرا أنالاكم المنهوج هل عند غيركم لهزته ما يهبط الجد والذكرى فهل لي بري فهل لي بري منه أفطر كلما أصوم وفيه أجرع الشهد والخمر كفرت بخمر ليس من عصر كفكم ويا أحبنا ما تعصرون بها عصرا لدي لكم كسر توطن باطن ولي ثقة صوت لأن تجبر الكسرى ولست بناس والدي لديكم وقلوبهم الكبرى وهاتيكم الصغرى ولا إخوتي والأهل إن لنا بكم مآرب لم نملك لضيقها حصرا وصلى إله العرش خير صلاته على المصطفى المبعوث بالملة الغراء وصلى على آل له وصحابة كرام صلاة تملأ البر والبحر لا يحفظكم لا يحفظكم ويبارك فيكم بارك الله الحمد لله سيدنا يقرأ الفاتحة يهدي روحي عمر بن رباني رحمه الله ñu ne ku nekk na jàng Fatiha benn yoon ñu may ko rabbaani yi مالك المقتدر ويبارك في أولاده ويحفظهم السلام عليكم بين اليوم بين اليوم بين اليوم

الذي هو من إبراهيم عليه ومن خلق العلم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون أحد الفقهاء سمعت رسول عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفض ولم يرفض رجع من ذنوبه فيوم يرفضه وحجر محمد البخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد امرت مثل امرك كفاره لما بينهما وليس للحج المبرور جزاء الى الجنه وحديث الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الحج والعمرة بينهما يجريان الذكر والأنثى كما يجري وخلق الحديد والبيع والربا وليس الحج في المغرب سواء إلى الجنة وما من مؤمن يرد يوما محرما إلا غابت الشمس بذنوبه وقد تبرعني عن الخير مع دين ربي يا رجل إذا كنت لا يتبعني وقد أنبقى Bayangkara ini Jakarta sebelumnya baik Bayang Pulau Bayang Selam ada ketika sendiri dan ada sendiri saya sampai ke Al-Hajj Bahar Jamal itu Al-Quran Nabi di dalam daerah daerah Pulau Bayang Kami terus terus dari saya terus Baru di setan lihat Bukti Allah Saudara Allah Saudara Allah ولا يسحر ولا أحلم ولا أحلم إلا ما عرفه وما ذلك إلا ما يرى مسند برحمته وتجاوز إلى سريان الأعداء وحج مسلم عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس فإن الله قد كتب عليكم الحج فحجوه وقال رجل ففي كل عام يا رسول الله

ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن إن الله يحب المقسطين فإذا واتقوا الله لعلكم ترحمون